gisoon nañu denc gi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam dencoon saydatu zeynab bint jahsh bint di zeynab bint umayma bint abdilmuttalibi radiyallahu taala anha wa ardaaha di denc gi nga xam ne moom la ko aleyhi salaatu salaam dencoon gisoon nañu ne moom ki jëkkoon a nekk boroom këram moo doon seydina zeyd ibn xaarisa ibn sharaxil radiyallahu anhuma wa ardaahuma gis nañu ni maye gi deme que ne suñu boroom subhaanahu wa ci boppam moo ko maye ba moo taxoon mu ko doon puukarewoo ci kaw wujjam yi yaayu jullit ñi radiyallahu taala anil jamii gisoon nañ ne seydina anas ibn malik radiyallahu mooy ki ñu nettali woon gisoon nañ ci xadiisam naka la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog maye gi ñoo bi kii ciit gi bi mu invité nit ñi nit ñi di lekk après ñu pare ñu daal di dem am ñoo xam ne dañu fa des euh, ak li ci xew yépp ba ni nga xam ne ci la aayatul xijaab yi daal di wàcce loolu waxoon nañu këni moo ñuy yóbbu ci ñu war a gis kon li nga xam ne mooy ana lan mooy ah ahkaamul xijaab muy àttey muuraay ci lislaam est-ce que muuraay moom kom niñ ko waxe bi ñuy jeexal aaday naar la comme niñ koy déggee ci ñenn ñi walla loo xamante ne nii ah soxnaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam képp lañ ko digal digaluñ ko keneen ku dul ñoom waaw ban façon muuraay sax ngay wax waa li nga xamante ne ñenn ñi ñoom dañuy muuru ba muur seen xar kanam ci jigéen ñi waa ñooñu moom est-ce que loolu noonu loolu noonu ak commentaire euh, lii la ay commentaire yu yu yu tanatton la di ëppal ci diine la comme ni ko ñenn ñi di waxe wala boog mooy ay ay ay boroom xam-xam ñoo xalaat kese après ne nañuy def lool ndax loolu yi nii yépp noonu la demee insha allahu taala loolu dinañu ko gis insha allahu taala tey nii waaye li ñuy njëkke mooy gis nañu ci xadiisu kon seydina anas ibn malik radiyallahu taala anhu wa ardaa kon nettali nañu ne aayal xijaab fi mu wàcce mooy bi nga xamante ni nii kon ci la suñu sang alayhi salaatu wassalaam daldi denc saydatu zaynab bint jahsh comme ni xadiis bi newe ci as moom seydina anas ibn malikir radiyallahu taala anhu wa ardaa ci yeneen riwaaya am na riwaaya boo xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci céet gi dafa digal seydina anas ngir mu woote nee na dama yónni ngir ma woowal ko ay nit ngir ñu ñëw fekk céet gi mën a lekk ci li nga xamante ne nii mooy euh, ci waliima gi ci céet gi liñ fi togg nee na man daldi ma daldi génn ma daldi woo ay nit ñoom dañuy dugg lekk après bu ñu génnee ñeneen dugg nee na ma daldi woote ñi ma gis ñépp ba gisatuma keneen ku ma woo ci mbedd meek ñu may dem di woori ma ñëw na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah man kat gisatuma ku ma woo ngir mu mën a ñëw mën a xéewlu ci li nga xamante ne moom nga leen invité yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne kon nag yëkkati leen ah, li nga xam ne mooy ñam wi comme ka amatul kenn ku ñëw <coughs> te waxoon nañ ñam woow lan la Seydina Anas nee woon na buni buniya ala nabiyi sallallahu alayhi wasallama bi zeynaba binti jaxshin bi xubsin wa laxm mu ne keroog moom ni mu céetale lekku céet ga am mburu la woon ak yàpp woo xamante ne wu bari ndax ñii ñépp di ci lekk mooy ne kon euh, céet ga yàpp waak mburu ma bari woon na mu ne nag bi nga xamante ne kon ci la ñit ñi di lekk di dem mu ne mu daldi des wa baqiya thalathatu rahtin yataxaddasuuna fil bay mu ne mu des nag ñetti gaay yoo xam ne ñoom dañoo ñoom bi ñu lekkee ñoom dañoo toog di waxtaan mooy ci néegu saydatu kan euh, Zaynab bint Jahshin radiyallahu taala anha wa ardaaha ñee nag biñ ñee di lekk di waxtaan yonent bi alayhi salaatu salaam daal di génn dem ci néeg saydatu Aisha radiyallahu anha comme ni mu ko baaxewoon woon di defee mu ne assalaamu aleykum ahlal beyti wa rahmatullah mu ne yal na jàmm nekk ci yéen waa kër yéen gi yéen waa néeg bi ak yërmande yàlla nee na saydatu aysha radiyallahu anha daldi koy fay ñu ko wa aleyka salaamu wa rahmatullah yal na jàmm ak yàlla mi nga xam ne mooy jàmm a ah, ànd ak yow sotti ci yow jàmm wa rahmatullah ak yërmandeem ak li nga xamante ne mooy yërmande moom boroom bi léegi mu naan ko naka nga trouver sa soxna yal na buur yàlla barkeel la yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di wër di dem bu demee ci kooku ñooy néeg bu mu dem nuyoo fa ñu ndokkeel ko mu jàll ci beneen néegu beneen soxnaam ñu koy wax comme li nga xam ne moom la sayyidatu Aïsha radiyallahu taala wa ardaha wax nee na ginnaaw gi bi mu delloo loolu nee na fekk ñi nga mu delluwaat ca néeg sayyidatu Zaynab ci fi ciit gi am mu fekk fa gaayam ñu nga toog di waxtaan ba léegi mu ne moom sayyidina sayyidina Anas ibn Malik moom mu ngi ci àndoon ndax doon àndoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax moo ko doon liggéeyal kaana xaadimahu alayhi salaatu wassalaam mu ne nag yonent bi aleyhi salaatu salaam ñi fekk leen fa mu ne wa kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam shadiid alxayaa mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam nag dafa ne woon ku tar li nga xamante ne mooy kersa mooy ne du ñëw nanaan leen eh génn leen yéen boobu ba léegi def naa lépp ngir ngeen génn xanaa kay ñépp ñi lekk ñépp dem nañ yéen ngeen des fi dem naa ngir ngeen jóg jóg génn dem lépp génn jóg leen waaw déedéet moom ku ku taroon li nga xam ne mooy ak kersa la woon ndax alxayaau min al ngëm yàlla ci ngëm eh, ci ci ci eh, kersa ci ngëm yàlla la bokk kersa moo tax moom alayhi salaatu wasalaam mu ne ku koo xam ne amul kersa na def lu ko neex moo tax ba mu rombee ka nga xamante ne nii da doon yedd mbokk ma ndeysaan di ko yedd ndax moom kersa bu bari gu mu amee di ko yedd ci loolu mu ne ko bàyyil ki ngay yedd bàyyil ki ngay yedd ndax alxayaa kulluhu xayr ndax kersa léppam yiw la kersa moom amul lu luñ naan ah comme médicament bi baax na kat ci cancer wala baax na ci sa soj mii waaye nag ah am na ay effets indésirables de ay effets secondaires kersa amul effet secondaire Allah kersa moom amul effet secondaire yaa subhaanallah waay waay waay léegi nag jamono ji moom dañ koo dañ koo wëlbati mooy kersa nga xam ne lépp ma baax comme li alayhi salaatu wassalaam wax waaj kersa lépp kersa baax la yiw la léegi ñun moom ku kersa ku am kersa yow yaay yow yow la ñuy reetaan wan na yow bokkoo dangaa tardé waa ji xool ko muy jaay rus quoi léegi il faut être kii waaw mooy mooy mooy mooy mooy mooy da ngay da ngay voilà faut nga décomplexé wu quoi décomplexé wu ngay décomplexé wu ngay def waaw léegi yéen lenn la xam nga loolu la waaw léegi moom ñun ñun on dit les newuñ fi dikk yi dañuy jaar ci digg bi waxal ci digg bi léegi sax ki nga xam ne dafa am kersa tem ñu taxé ko de naafiq subhaanallah te yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne alxayaa kulluhu xayr kersa léppam yiw la doo ci trouver lu dul yiw waaw boo amee kersa ci jaar ci yenn yi wala wax yenn yi sax ñu ne waa ji day raayal ray raay raayal dëgg ko waa nga gis benn waay jaar ci digg bi ñooñu ñoo sori njàng yonent njàngalem yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa ne woon ku tar ak ak kersa mu gisaat gaa yi euh, mu daldi dem euh, nee na après bi mu demee man yëg xaw ma man mooy am na nag ci yeneen riwaaye yoo xam ne ñëwul ci saxiixayni ñoom après dañoo comprendre affaire bi bi ñu gisee yonent mi aleyhi salaatu ñëwaat ñu kii ba dem rek ñu ñu fàttale ko ne mais ñun ñu ngi ndax li leen préoccupé woon mooy waxtaan wi ñu doon waxtaan xam nga rek bu ngeen nekk benn sujet xam naa sujet bu leen passionné woon passionné woon ci lañ ne woon léegi nag bi nga xamante nii ci lañu gis yonent ma lay sarsam ñëwaat bi mu njëkkee jóg dem ñoom seetluwuñu ko sax ndax ndax discuter discussion bi ak ak débat bi biñ ko gisaatee mu ñëwaat ubbi néeg bu xool demaat rido bi après ñoom nag bi mu demee ci lañu tëb faat ne yé mooy ñu reprendre ñun nag li ñuy def xaar la moo tax Seydina Anas nee na ne xaw ma man maa ko xabaar wala dañ koo xabaar ne ko ñoom génn nañ neegeen léegi ci la dellu bi ma ñëwee ba ci mooy bay franchir buntu buntu bi ci la wàcce li nga xam ne mooy rido bi mu ne wa unzilat ñu daldi wàcc li nga xam ne mooy aayaay aaya yi nga xam ne ñooy wax ci wàllu xijaab voilà euh, loolu yooyu nag aaya yooyu mooy aaya yooyu incha allah dinañ ci ñëw léegi ndax fii nii li ñuy kii mooy te waxoon nañ ko tamit mooy est-ce que est-ce lii rek lii nii rek mooy cause bi contexte li tudd sabab bi lii rek mooy li waral aayatul xijaab est-ce que benn wax rek a ci am mooy xadiis Seydina Anas bi que ne ci lii lii wa taxoon mu wàcc voilà nee nañu daal di wàcce aayatul xijaab loolu moo tax kon euh, loolu lañuy ñuy wàcce moom moom la ñuy euh, traité nii mooy est-ce que amul am na yeneen sabab mooy bi mu naan yaa ayyuhal ladina amanu la tadxulu buyutan nabi ah euh, illaa yuudana lakum ila taamin gayra naadirina inaa walakin ida ducitum fadxulu fa ida taimtum fantashiru wala mustanisiina li xadiis inna dalikum kaana yuudi nnabiya fa yastaxyi minkum wallahu laa yastaxyi min alxaq wa ida sa'altumuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraai xijaab dalikum atharu liquluubikum wa quluubihin wa ma kaana lakum an tuuduu rasula allah wala an tankixuu azwaajahu min bacdihi abada inna dalikum kaana cinda allahi cadima suratul ahzaab aaya 53 kon laay bi mooy lañuy wax aayatul xijaab ah léegi ba ba aaya yi wax ci kon benn cause ngoog boo xam ne moom lañu Seydina Anas ibn Malik daal di nettali waaye imaam Anas ci boppam ibn Malik radiyallahu anhu nettali na leneen loo xam ne pourtant moom moo ko soloo moo soloo bii ne ci lii lañu wàccee aayatul xijaab solo na beneen yeneen xadiis yoo xam ne day wax ne leneen moo leneen ba leneen xewee ci lañ wàcc aayatul xijaab déglu imaamul buxaari raxmatullah aleyhi dafa solo te lool muttafaqun aleyhi la mu ne xaddatanaa musaddadun mu ne nettali na ma sama sëriñ de moom se nettali nañu suñu sëriñ de musaddad ibn musarhad an yaxya mu jële ci yaxya an xumaydin mu jële ci xumayd an anasin mu jële ci seydina anas eh, seydina anas an xumayd mu jële ci xumayd mu jële ci seydina anas ibn malik bon un xadiis wala jaru yaxyaa bi mooy kan laa bëggoon a laaj mais jaru ko yaxyaa yi ñaari yaxyaa yu siiw yaxyaa ibn said al qattaan ak yaxyaa ibn said al ansaari ñoo gën a siiw même bu dem nay ne léegi ñaari yaxyaa yooyu noonu ana ñaa ana kii nii kan la ci yaxya mu ne musaddad nee na yaxya bu ñu jooyalee yaxya bi fii nii ana kan mooy yaxya kan mooy yaxya ci euh, ki nga xamante ne mooy boroom xam-xamu xadiis yi fii nii kooku mooy kan kii mooy yaxya ibn sa'id al-qattan voilà moom moo doon sëriñ ñoom imaam ahmad ñoom boobu ñoom seydina ali ibnu al-madini ñoom ibnu ma'in ak ñooñoom ñoom musaddad ibnu musarhad an yaxya yaxya xam nga yaxya ibnu sa'id al al-qattan ah taalibe imaam la ah, waaye sëriñu imaam malik dafa am sëriñu imaam bu tudd yaxya ibnu sa'id al ansaari sauf foofu liy indi ambiguïté léeg-léeg mooy ne Yahya ibn Sa'id al-Qattan moom jëlee na directement ci Yahya ibn Sa'id al-Ansari mooy ne moom taalibe imam ci bokk na ci sëriñam yi bu ma nee taalibe imam Malik nag tekkiwul ne imam Malik rek ko doon sëriñam ah mu ko loolu foog naa déggewuñ ko noonu mais li tax ma cité imam Malik nii mooy pour rapprocher la ak beneen Yahya bi muy moom Yahya ibn Sa'id al-Qattan taaliba imaam Maalik boroom ngir mi mi ñu xam imaamu daaril hijrati radiyallahu an waaye imaam Maalik dafa am sëriñ boo xam ne Yahya ibn Sa'id la tudd comme taalibeem bii di Yahya ibn Sa'id sauf que kay al-Qattan la kii daal ansaar yi al ansaar yi nag Yahya ibn Sa'id al-Qattan mii di taalibe imaam Maalik jële na ci moom mooy bokk nag imaam Maalik même sëriñ bi moo tax da gis ci téere xadiis yi moom Seydina Yahya ibn Sa'id al-Qattan jële ci Yahya ibn Sa'id al-Ansari léegi yow nag boo xamul nga haddathana Yahya ibn Sa'id qaala haddathana Yahya ibn Sa'id surtout bu dee kiiwuñu ko préciser wuñ kan benn ci ñoom ñaan yi dañ leen a joyal tem nga ne ah kii dafa répéter la même chose benn tur bi bii dañ koy effacer alors que mukk waroo ko effacer noonu la mooy Yahya ibn Sa'id al-Qattan ak Yahya ibn Sa'id al-Ansari radiyallahu ta'ala anil jami' kon mu ne xaddasanaa ko xaddasanaa imaam al-Buxaari mu ne nettali nañ Musaddadun di Seydina Musaddad ibn Musarhad an Yahya mu jële ci Yahya wa huwa ibn al-Qattaan an Humayd mu jële ci Humayd an Anas mu jële ci Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu anhu annahu qaala mu ne qaala umaru radiyallahu anhu seydina anas beneen sabab li tax aaya xijaab wàcc mu ne moom seydina anas mi ñu nettali bi ñu jóge léegi mu ne qaala umaru mu ne seydina umar de nee na radiyallahu anhu voilà mu ne xaddasanaa umar mu ne qaala umaru voilà Omar de nee na mooy Seydina Omar nee na te xadiis bii nii gënoon na gudd fi mu commencé mooy fi Seydina Omar di wax ne waafaqtu rabbi fii thalath mu ne moo tax imaam al Buxaari indi ko ci kitaab ci buntu julli yëfale ci kitaabu salaa indi ko foofu mu ne Seydina Omar ne man dëppoon ak sama boroom ci ñett mooy yoo xamante ne da koy wax alxuraan ñëw wàcc ànd ak moom xadiis bii nag ci la mu ne qaala Umar Seyna mooy fii nag ci sax imaamul Buxaari bii nii ci kitaabu tafsir suuratul ahzaab boobu ëndiwu fa côté boobu mu ne qaala Umar mu ne Seydina Umar de nee na anhu qultu ya rasulallah nee na dama ne yonent mi alayhi salaatu salaam eh ndaw yow ndaw yàlla li yadxulu alayka al barru wal faajir falaw amarta ummahaatil mu'miniin bil hijaab fa anzala allahu aayatal xijaab mu ne moom seydna anas seydna omar de nee na dama ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nga ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yadxulu aleyka al barru wal fajir yow de sa kër sa kër yaay kilifaay kilifa yi yaay sangu-sang yi yow de sa kër yadxulu aleyka al barru wal fajir sa kër de ku baax dafay dugg waaye kàccoor it dafay dugg de ñéppay ñëw ci sa kër ku baax dafay dugg mooy <laughs> loolu mooy li inspecteur joxaane ndeysaan doon wax ci euh, yooyu yooyu ñu doon teg su defem euh, inspecteur joxaane doon na bokk na ci li muy doon wax biñ koy teg noonu yi <laughs> ma ci doon déglu des fois ñiy eh, gàmmoog ñiy raas déem <laughs> ñooñu bokkuñu <laughs> ñi ñi nga xam ne dañoo ñoom gàmmoo leen fi indi ak ñi nga xam ne raas déem a leen fi indi mooy ñoom xalaatuñu sax affaire gàmm waaye ñoom dañ fee ñëw ngir seen intérêt personnel moo xam nag lu jëm ci seen bakkan wala lu jëm ci seen poche waaw mu ne ko kon nag sa kër albarru dafay dugg ku baax dafay dugg waaye it ku baaxul dafay dugg de waaye waaye yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye waaye falaw amarta ummahatul mu'minin bil hijab waaye waaye boo digaloon yaay jullit ñi mooy sa soxna yii radiyallahu anhu bil hijab yi nga digal leen nañuy muuru sa kër ñépp yamuñu de ñi fi ñëw ñépp yamuñu de da loolu moo am moom ku nekk ak li la tax a jóg rek innamal a'malu binniyat am na ñoo xam ne li leen tax di dem ci ci ci ci ci gàmmu gi ci conférence bi du waxtaan wa du xam-xam du daje fa ak nit yàlla du daje fa ak boroomi xam-xam déedéet leen na ko fu indi moom góor la jigéen ñu rafet ñee ko fi indi moom jigéen la tollu na ci war ñu war koo denc wala ñu war koo bëgg muy feer le tout taxaw ci seetu yu ba ba sonn lu ne mu diw ko ci kanam gi ci xar kanam gi fu ne musóoroo nu ko neexe ngir nit ñi kontaan ci moom en tout cas mu man faa eh, mbaal kenn góor gi it noonu mooy loolu nag lay wax nii kon loolu mooy am ku nekk ak li la tax a jóg rek yéene yee wute rek innamal a'malu binniyaati kon mu ne ko nag sa kër yow alayhi salaatu wassalaam am na ñoo xam ne buñ ñëwee ñu baax ñi dañ fiy ñëw ñu baaxul dañ fiy ñëw kàccoor yi dañ fiy ñëw de kon nag aka neexoon nga digal sa soxna yi ñuy muuru mooy la ba bañ a may kàccoor yi ñuy gis ci ñoom loo xamante ne nii jaaduwul nee na fa anzala aayatal xijaab suñu boroom nag daldi wàcce li nga xam ne mooy aayab xijaab bi ñu jàng léegi kon ñaataa ngoog deux ginnaaw bu seydna anas bi te biir moo ko nettali ah léegi est na beneen ñu ne la waaw am na beneen am na beneen boo xamante ne ni ah ba léegi Seydina Sayyidatu Aïsha moo ko nettali cette fois-ci mu ne moom Sayyidatu Aïsha mu ne Sayyidatu Sawda boobu it mu ngi ci sax yi mu ne Sayyidatu Sawda dafa mës génn doon dem ngir faji aajoom ci comme que temps yooyu toilette yi ci biti la ne woon mooy amuñ woon luñ naan toilette ci kër yi ndax ay vision la mooy jamono dañu jàppoon ne toilette kenn du ko def mooy foo xam ne yu salte yi lañ fay def naka lañ koy dugale ci kër ñoom pour ñoom loolu war woon na ne benn vision la mais après euh, ci yonent ma lay sarsaan dafa defar lu toilette yi ci biir kër yi léegi sayyidatu Sawda ñoom nag jigéen ñi bu ñu doon dem ci àll bi mooy ci àll bi rek la ñuy dem waaw moo tax ñu ko tudd al gha'it mooy bërëb boo xam ne dafa wàcc ci suuf si nga xam ne kenn du la gis boo fa newee bu te wàcc kenn du al munxafid min al léegi ñoom ci àll bi noonu lañ doon moo tax wolof sax boo seetloo lool la dem àll ay dem àll mooy xam nga dem àll jëf la mooy nit koo xam ne dafa dem ci àll bi waaye comme que dañoo yàgg di fa dem. di dem ngir loolu moo tax ñu mujj lañ fay jëf ñu tudde ko ay dem àll u araab it même chose la al ghaib dañuy mujj bañaan euh, waa ji dem na ghaib te ghaib mooy lu suufe lu wàcce ci suuf pourtant toilette sax dañ koy woowe ghaib waaw WC xaw léegi mu ne sayyidatu Hafsa da doon dem euh, non sayyidatu Sawda yaay Sawda radiyallahu anha ngir faj aajoom mu nekkoon nag mu ne dafa newoon benn soxna boo xam ne bu amoon kii la euh, bu boo xam dafa amoon yaram du du nëbbu ci ku ko gis nee benn jour mu génn di dem Seydina Omar ibn al di koy gis ne yaa Sawda ama wallahi ma tax fii na aleyna maa tux fi maa tax fay naa tux fii na aleyna fanzuri kayfa taxrujiin voilà maa tax fay na aleyna ne ko yow sawda maa ngi wàcc yàlla ne ah nëbbuwoo ci ñun de xoolal ni ngay génne booy génn xoolal ni ngay génne xàmmee naa ne yow la na mu daldi dellu sayyidatu Aïsha neen fekk yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ngi woon sama néeg doon reer ah mu yoroon sax ci loxo bi li doon lekk nee na sayyidatu Hafsa ñëw ne ko nettali ko li xew ne ko dama doon génn di dem ngir faji sama aajo Seydina Omar wax ma lii wëg lii nee na suñu boroom daal di koy wax yu ci saase sayyidatu Aïsha daal mooy nettali waaw nee mu ne ba mooy noonu bu wahyu bi doon ñëw loolu loolu moom taxawoon nañ ci façon wahyu bi ne bi ñëw nan lay mel ak yooyu yëpp gisoon nañ nee na après bi nga xamante ne nii ci la wax yu bi pare nee na mu ngi mu ngi ñaq waaw nee na euh, non bañ dind ko fekk li mu doon lekk mu ngi ko yoroon ci loxoom waaw tegu ko léegi nee na après mu ne ko jox nañ leen digal ci ngeen génn ngir def seen ngir faji seen aajo loolu beneen la léegi est-ce que loolu rekk a am yooyu rekk am léegi euh, mu am beneen boo xam ne am na beneen boo xam ne imaam euh, Mujaahid moo ko nettali ci Sayyidatu Aïsha li tax aaya bi wàcc li tax aaya bi wàcc te loolu imaam an-Nasaa'i raxmatullah alayhi moo ko solo mu ne sayyidatu Aysha radiyallahu anha ne dama doon lekk ak yonent bi alayhi salaatu salaam ci benn ndab nee na sayyidna Omar daldi romb yonent bi alayhi salaatu salaam daldi koy woolu ne ko kaay kaay ne ko bismillah mooy comme bu doon tey ñun moom la wax ah mooy ñu xéewlu ñëwal Omar bismillah ci ci kii bi nee mu ñëw nee bi ñuy euh, bi ñuy lekk ci ndab li am ndab la nee na baaraamu Seydina Omar daal di laal sama baaraam léegi bi mu ko laalee Seydina Omar ne ne mettit lu affaire bi mu ne man de bu ñu ma buñ ma toppoon ci yéen kenn du leen gis <laughs> xam nga Seydina Omar dafa yàgg di topp yonent mi aleyhi salaatu salaam muural sa soxna yi muural soxna yi léegi nag bi mu ñëwee di lekk baaraamam laal baaraamu Sayyidatu Aïsha affaire bi metti ko nag mu ne man de buñ ma toppoon ci man mooy buñ ma toppoon ci li ma bëgg ndax da ñëw ci yonent bi alayhi salaam di ko wax di ko répéter lu bari mais yonent bi alayhi salaam du def lu ko yàlla digalul waaw allahu akbar allahu akbar mooy ne moom léppam boroomam la pas ay di agir di poser ay acte pour déedéet bu poser acte dafa fekk loolu mooy li nga xamante ne loolu mooy li boroomam li neex boroomam allahu akbar léegi nag bon moom mu ne euh, Seydina Omar nag da ko yàggoon di topp di ko wax loolu comme que nag kiiwu ko dara waxu ko ci dara tontu ko mooy ndax amul lu ko kii kii mooy ne oh, nañ ni mel nii lay demee ndax buur yàlla waxuma ci dara léegi nag Seydina Omar nag bi ko lii xewee euh, mu ne mu ne man de gis nga affaire bi bi lii xewee mu ne mu man de buñ ma toppoon buñ ma toppoon kenn du leen gis amul kenn ku leen di teg ba <laughs> waaw benn bët du leen gis nee na fa nazala al xijaab sayyidatu Aïsha ne aaya xijaab bi daal di wàcc ah léegi nag loolu lañu am ci ci tax aay xijaab wàcc léegi nga ne oh waa léegi moom si yii nii moom nan lañ leen di boolee ndax nag man affaire yi xaw na jaxasoo ci mën a ah. sayyidatu Zaynab li sëy na anas eh, nettali que ne moom keroog biñ céetam ca la xew ci la aaya bi wàcc sëy na anas nettali waat sëy na omar comme niñ ko gisee léegi mu wax li nga xam ne ci la doon yonent mi alayhi salaatu salaam sa soxna yi ndax ñuy dugg ci yow ku baax dafay dugg ku bon dafay dugg nee na aayatul xijaab wàcc sayyidatu Aïsha gis nañ li nga xam ne moom la wax bi sayyidatu Hafsa di euh, kële euh, sa yaay Sawra di dem euh, ci ci ci ci àll bi Seydina Omar gis ko gis nañ loolu bii sayyidatu Aïsha nettali bii nii beneen boo xam ne moo nettali bu bële moo nettali bi waaw waaw Ah. kon waa léegi moom te am na beneen ah boo xam ne Seydina kii Abdallah ibn Abbas moo ko nettali comme ni nga xam ne moom la ko imaam Ibn Mardawayh daal di solo ci Seydina Abdallah ibn Abbas mu ne dafa am benn waay bu dugg ci kër yonent ma lay sar dugg ci moom yàgg fa nag ci toog bi mu toog ak moom nee na yonent ma lay sar génn ñetti yoon. waa ji génnul nee na Seydina Omar dugg gis ci xar kanamu kanam yonent bi aleyhi salaatu wasalaam këne moom bëgg na waa ji dem ndax dafa soxla boppam Seydina Omar ne waa ji e, yow dafa mel ni yow danga lor yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yonent bi aleyhi ne ko jóg naa ñetti yoon ngir mu daldi koy ngir mu topp ma waaye defu ko seydna omar ne yow yonent bi salaam boo lawit taxasta xijaaban ay waay boo utoon kiiraay waay boo xamante ne moom ngay kii sa kër soxna yii ndax kat sa jigéen ñi fa inna nisaaka lasnaka saa'iri nisaa sa jigéen ñii sa soxna yii radiyallahu anhu na melul ni jigéen ñépp de te loolu moo gën a teey gën laab ngir seen xol nee na fa nazalat ayatul xijaab ayatul xijaab bi daal di wàcc. naa ngi lay wax yële rek. nga yokkal ma ci bii nan lañ koy boole nga yokku ci bii léegi nan nga leen di boole léegi loolu incha allah léegi nan nga leen di boole léegi niñ koy boole dañ yàlla la xadiis eh, Seydina Omar yi radiyallahu anhu eh, boo seetloo muy que ça soit yi Seydina Anas nettali yi nga xamante ne moom la Sayyidatu Aïsha nettali ak bu naa abdullah ibnu abbas bi ah dañ ciy gis leen mooy ne moom dafa yàggoon di laaj yonent mi alayhi salaatu salaam mu muur soxnaam yi mais aaya bi wàccul exact comme que da koo wax benn bés tekkiwul da koo wax benn bés ne ko muural sa soxna yi kese après ñu daal di aaya bi wàcc non ndax gis nañ ko sànk ki bu sayyidatu Aïsha biñ la biñ la waxoon bi bi ko bi bi ko yeneen mi ma salaatu salaam woowee kaay lekk mu ne man buñ ma toppoon ci yéen benn bët du leen gis bu doon toppoon nañ ma ci li may li may sàkku boobu ba léegi benn bët du leen gis loolu day wane ne mooy ne du ne da koo wax tey yeneen bi alayhi salaatu wassalaam dal di koy euh, euh, euh, aaya bi wàcc ci saase voilà loolu benn la te Seydina Omar radiyallahu anhu même après loolu ah da doon dafa bëggoon soxnaa yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam ay seeni seeni seeni silhouette duñ leen xàmmee loolu nag la yonent bi alayhi waxoon ci aaya bi nga xam ne mooy liiwu sayyidatu Xafsa uh, bi non manaan Xafsa Sawda boobu dane boobu dane uh, après yonent mi alei saatu salaam jox nañ leen digal ci ngeen ngeen kii wi seeni aajo mooy après du doon continuer surtout comme l'imam al-Hafiz Ibn Hajar wax ne ne da après du dafa bëggoon këne an laa yub diina ashxaasahunna aslan walaw kunna musattiraat fa baalaxa fi daalika fa man fa mana'a minhu ah fi lxuruji li xaajatihinna daf'an mu ne kon ci noonu la ñuy dégge bi nga xamante ne mooy bu saydatu sawda bi kene euh, loolu mooy ne moom dafa bëggoon finalement après même biñ leen digalee ñuy muuru këne daal mbir yi ñoom ci seen bopp ci seen kii boppam bu ñu bu ñu ko gis seeni silhouette léegi nag mu mu mu daal di géej gi dayo ci laaj googu loolu nag lañ ko tere yonent male saab-saab ne déedéet ne après ci lañ leen joxe ndigal ne leen man ngeen a dox seeni soxla ba looloo tax mu ne Sayyidatu Hafsa Sayyidatu Sawda ne ko digal nañ leen may nañ leen digal ngeen doxi seeni ngeen faji seeni aajo léegi nga ne ma léegi waa boobu mooy bu Seydina Anas bi kon yow nee nga kon mën nañ ko boolee noonu këne kon affaire bi mooy ne du Seydina Omar da koo laaj comme niñ gise ci xadiis Seydina Anas bi këne da doon wax dana yonent mi alayhi salaatu muural sa soxna yi ndax kat ku baax dafay dugg ku baaxul dafay dugg ñu wàcc aaya xijaab lool tekkiwul ne ci bis bi la xew da koo wax rek mu xew voilà léegi dañ naan la loolu tontu boobu nag moom lañu amaat ci xadiis Seydina Abdullah ibn Abbas bi boobu dañ naan radiyallahu anhuma dañ naan loolu moom dangay gis ne mook bu Seydina Anas bi sorewul mooy bu ñu jàppee ni wér na muy xadiis imaam Ibn Mardawayhi boobu biñ la mujjee wax te soloo ko jëla ko ci Seydina Abdullah ibn Abbas mu wax beneen cause mu ne loolu mooy bu ñu jàppee ne wér na mais dañ naan la moom mu ndax lan la wax moom bëlee niroo mooy dafa dugg dafa dugg ci biir Seydina Umar radiyallahu anhu dane dafa dugg gé eh, benn waay bu newoon yàgg ak moom mu di génn eh, waaye waa toog rek ñetti yoon Seydina Umar gis kën a yonent mi aleyhi salaatu wa salaam daal ak ñàkk euh, kiiwam le fait que waa ji demul léegi mu ñëw ne ko amaana dangaa lor yonent mi aleyhi salaatu wa salaam dañ naan ne lii sorewul nag bu Seydina Anas bi da ngay gis ne même en tout cas ci fee bi nii dangay gis ne man nañ ne ñaari fee lu wuute la mais dangay gis ne sorewuñu dañ naan la c'est pareil aaya yooyu nag euh, ndax dafa bokkoon ci li Seydina Omar yàgg def doon insister ci yonent mi alayhi salaatu ngir mu muur soxnaam yi ngir mu digal leen ñuy muuru nee na après aayatul xijaab wàcc dañ naan yooyu yépp nag ni ngi leen di boolee mooy ne Seydina Omar digal laajam yooyu noonu du ne ci saa sele xew waaye mu ngi wàcc ci xaadisatu Seydina Zaydatu Zaynab comme li moo tax Seydina Anas Seydina Anas radiyallahu bokk na bu doon nettali kii bi moo tax am na ci benn xadiis moom Seydina Anas ci boppam xam nga réerewul moom mi moom mi nettali kay bu Seydina Omar bi nettali bu Sayyidatu Zaynab bi moom mi ko fekke xam nga lan la doon wax comme ni nga xamante ne noonu la ko ci ab moom moo ci la ko jële ci moom Abu Qilaaba Abu Qilaaba eh, dane Basra la dëkkoon muy imaam bu mag ndeysaan Euh, mu ne Seydina Anas di nee na da doon wax ne ana a'lamu nnaasi bi hadhihi l aaya aayati mu ne da doon wax mooy jamonoom man de moom Abu Qilaaba nee man ma dégg Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne man maay ki gina xam nit ñi ci li jëm ci wàllu aaya bi wax ci wàllu muuraay maa ko gën xam ñépp après ci la nettalee ne lamma uhdiyat zaynabu ila rasulillah ka kaanat maahu fil bayt léegi ci la nettalee bokk ci aay yi nga xamante ne moom lañ la waxoon nettali biñ la waxoon mu ne am ñu fa toog di waxtaan fa anzala allahu taala yaa ayyuha alladina aamanu laa tadxulu buyuta annabii illaa ila taamin geyra naadirina ina ba ni muy waxe ba loolu nee na senentma fa duriba alxijaab wa qaama alqawm kon mooy Seydina Anas ci boppam ko lii mooy aay mooy li nga xam ne fii la wàcc léegi nag li tax mu wàcc mooy dafa bari du ne lii rek la mooy ne le fait que Seydina Omar yàgg na ko laaj di ko demander yonent ma sa sam loolu it bokk na ci suñu boroom dëppook moom moom ci loolu nga xam ne moom la doon laaj waaye mooy xewul ci bés ba mu ko laaje après la laaj la après la xew léegi nag bi mu continuer ci xaadisatu sayyidatu Xafsa bi ci la yonent bi sa salaam gis nga bi biñ ko wax biñ ko wax yoo lan la yaay Aysa wax nee na yonent bi alayhi salaam da doon lekk li mu doon lekk sax dëggawul ci loxo bi ñu koy wax yu bi wàcc ñu xam ne dañ koy wax yu après bi mu paree lan la wax mu ne xat qad udina la kunna an am an taxruj na li xaajati kunna jox nañ leen digal ci ngeen génn doxi seen dem ngir faji seen plus amaatul lii la tekkiwul ne euh, que ne fii la wàcc mais leneen la doon wax mooy ne le fait mu continue continuation bi mooy du ci am kon aayatul xijaab bi kon lii la wàcce ak lii moo tax mu wàcc muy xadiis sayyidatu sayna anas bi loolu ak tamit mooy loolu tax ta'addudul nuzul dafa bari am na ñoo xam ne dañ naan la dafa wàcc fee wàccaat fii wàccaat fii mais boobu dafa xaw a jafee wax mooy ne dafa wàccoon bi Seydina Omar laajee après lii nii mu wàccaat lool da ngay gis ne loolu noonu ça ne loolu noonu ça ne colle ah, ndax wàcc moom benn la lool am na am na ci yoo xam ne da ngay gis alxuraan aay yoo xam ne wala saar yoo xam ne dañoo wàcc wàccaat <coughs> voilà mais bu dee ci xew-xew bii nii ak nettali yii nii nga ne daa wàcc wàccaat léegi lenn moo mën a am loolu day jafee wax. voilà ndax euh, kon mooy danga naan kon Seydina Anas kon euh, nettali Sayyida Zaynab bi mënoon na yomb ndax xijaab wàccoon na kon loolu lépp doonu ci woon xew loolu boo ne woon mooy bu sëy Omar bi moo jëkk wàcc après nga ne bu Seydina Omar bi après la wàcc mooy ne loolu xewoon na ba pare voilà kon mooy ne dafa am lu tax lu bari lenn mooy Seydina Omar dafa fekkoon mu ko doon laaj yonent ma lay saar saam naan ko muural sa soxna yi ndax ñu baax dafay dugg ku bon dafay dugg waaw ak xew-xew bi nga xam ne moo xew ba mu toogee nit ñi nekk fa ñu lekk ba pare ñi ñépp jóg am ñu fa des di waxtaan waaw Seydina Omar tamit fekke na ci yooyu benn bu masa xew ak yonent ma lay saar ci kaw bu xadiis boobu wéree voilà bu imaam Ibn Mardawayhi bi eh, bu Seydina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu anhu waaw yooyu yëpp fekk na ko waaye nag bu sayyidatu Zaynab bi boobu jour boobu noonu nag ki lañu wàccee ayatul xijaab bi mu jeex mu répondre bu sayyidna Anas bi sayyidna Omar bëgg-bëggam ak li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy li xewoon yooyu yëpp kon loolu mooy li tax kon aay yi wàcc insha allahu taala léegi euh, bu ñu tontoo lii nii xam nga lii nii gis nañ mu leer ah, <laughs> aaya yi xadiis yi ñu ngi ci saxiix imaamul Buxaari ak saxiix imaam Muslim ak sunan yeeg yooyu tudduñ yooyu ndax buñ ne euh, imaamal Buxaari ak imaam Muslim soloo nañ ko rek day doy loolu moom day doy na doy na jaratul ñu naan mu ngi ci Muwatta mu ngi ci loolu loolu ku bëgg nga def ngir bëgg gën yaatal bëgg tamit wan tamit ñi ko soloo ni ñu bare waaye lii rek boo nee rawaahu sheykhayni ash-sheykhaani doy na léegi euh, loolu nag loolu kon loolu noonu dañuy tontuwaaleel lan wax bi ngay dégg ñenn ñi naan ay muuru aaday naar la xam nañ ne kon lool kadib la xam nga ne loolu moom mooy duur la woo xam ne man xaw ma nit sax nan la mën a tooge doon ko xalaat ba génne ko aka bari nag ñu koy wax ñoo xam ne xaw ma orientaliste la ñuy woowe seen bopp wala ñu naan xam nañ dara ci diine ji di jéem a addis heureusement ba addis la ñuy def ñoom defuñu xadis voilà addis comme niñ koy waxee ñoom noonu lañ koy defee addis waaw ñoom dañuy addis kese di wax loo xamante ne nii du dëgg ndax lii ko gis xam ne kon yow bu doon ne aalay naa la c'est kon Seydina Omar ibn al-Khattab dina wax lii alxuraan ñëw di wàcc aay naan yow yonent bi alayhi salaatu salaam yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika ndax aay yooyu dañu continuer suuratul mooy dañu la wax lii nii mais aay yi dañu continuer yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam qul waxal li azwaajika sa soxna yi wa banaatika ak sa doom yu jigéen yi wa nisaa'il mu'miniina ak jigéenu gooy gëm yàlla yi yudniina alayhinna min jalaabiibinna ñuy wàcce seen yére yi ci seen kaw dënn yi di muuru ndax loolu mooy li nga xam ne mooy li gën néew ñu xàmmee leen ci bu ko defee kenn du leen lor wa kaana allahu ghafuuran rahiima bu doon loolu xewoon na amoon na lan la alxuraan di wax naan yonent bi alayhi salaatu te ñu ngi koy def ba pare nga naan aaday naar la bu amoon kon Seydina Omar dina ñëw naan yonent pare sa sa muural sa soxna yi te ñu ngi ko doon def ba pare man moo tax am na ñoo xam ne euh, man xawma bu ñuy expliquer fan lañuy ne rek xawma dañoo jàpp ni ñuy waxal du ñoo xam ne am nañu possibilité def seeni recherche bopp wala am nañ possibilité après laaj keneen ku dul ñoom wala déet enfumé gaa yépp ci ay loo xam ne ay nar la dara bu ci dëgg kon gis nañ ne wax jooju moom ak ku ko mën di tenir waxula dëgg lam nay wax mu nga ca gannaaw dëgg la ne képp ko la ne muuru aaday naar la ndax désert bi wala suuf saa doon bareeg yooyu ay ay ñoo mën a man de loolu xaw ma loolu ñoom seen xalaati bopp la wala ñu jël seen xalaati bopp yuñ jële ci nit ñu mel ni ñoom wala ñoom ñu créer ko wala ñu jële ko ci nit ñu mel ni ñoom ñu koy toxalante ay génération génération waaye alxuraan ci boppam moo leen weddi ahadis yi hadis yi ñoo leen weddi fait historique yi les faits ñoo leen weddi kon loolu moom kooku moom wax la ñoo xam ne nar féetewu ko kaw léegi nag buñ gisee lool kon léegi waa léegi eh bon bala ngaa continuer mais léegi aaya bi mu naan aayatul xijaab bi mais léegi euh, la lay tekki mu ne yaa ayyuhal la ba ndax dafa wax ci suuratul ahzaab mu ne ay côté bii nag yaataloon nañ ko ci suuratul ahzaab bi ne ci archive bi mu ne kon suñu boroom ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla xam nga gis nañ ci riwaay imaam riwaay yi gisoon bi ñuy jëkk gis affaire bi këne euh, naa Anas ne gaa yi ñu yedd leen ñu waar leen ca lañ leen waar ba pare wàcc aayatul xijaab waar leen ca lañ leen waar ngir ñu bañ a tugoo def mooy ñett ñooñu mbooloo moomu toogoon foofu di waxtaan bay lor yonent bi aleyhi salaatu wasalaam loolu nag la suñu boroom ñëw di leen corriger ci loolu te gis nañ la gis nañ ci yeneen riwaaye këne am na ci yoo xam ne ñoom bañ seen xela fi newul woon ndax waxtaan wañ ne woon débat bi moo tàngoon waaye ba ci seen xel demee dañoo tëb dañoo tëb ci saasi yonent alayhi salaam ba ñëwaatee ba génn dañoo tëb ci si génn ndax loolu la mooy tamit ñooñu kenn mënu leen a ŋàññi ci loolu mooy fàtte la ndax nit di nga nekk ci débat walla nekk lenn préoccupé la ba yow li nga yaa ngi li nga nekke jaaduwul mais xamoo ko ndax sa xel moo fi newul kooku nag kenn du ko kenn du ko prendre kenn du ko ŋàññi moo tax ba seen xel ñëwaatee ñu gis ak ci saase dañoo gaaw xaamu Seydina Anas ne xaamu musri'ina dañoo tëb waaw dañoo tëb musri'ina gaaw génn voilà kon loolu mooy aadaab yi nga xam ne moom la saxaaba yi tamit alayhim ridwaanullah tamit amee woon voilà kon loolu la ñoom bañ ko fàttale ko dañoo tëb ci saasi léegi nag suñu boroom nag di leen yëgal nag lu gën a général ak yooyu yëpp bu ci benn xewati mu ne yaa ayyuhal ladina amanu ee eh yéen ñi nga xamante ne nii yéena ñi gëm yàlla ah laa tadxulu buyuta nabi bu leen à partir de tey bu fi kenn duggati ci kër yonent bi aleyhi salaatu wassalaam néegu soxnaa bi bu fi kenn duggati illaa sauf an yu'dana lakum lu dul ñu jox leen ci ndigal waaw xam nga bii nii joxoon nañ leen digal mais règle la pour ñépp pour ñoom ni ñuy doxalee teggi ni ñuy doxalee war a doxalee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye tamit pour ñun teggi ni ñu war a am envers yonent mi alayhi ak ñi nga xam ne ñoo taxaw palaasam waaw mooy ah ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo ko doon ci transmettre xam-xamu sharia bi mu doon transmettre di yar nit ñi di def ci ñoom seen maximum li ñu man di leen teg ci yoon nekk ay jàngalekat ñu baax ñooñu tamit dañoo am yoo xam ne noonu lañ war a doxaleek ñoom waruñ benn yoon tamit di leen lor ci loolu ñu nit ci la ci lañ waa ah, mooy kilifa yi nga xamante ne ni ñoo fi taxawal lislaam pas noor kese waaye mooy li ma la wax nii ñoo doon yonent bi alayhi salaatu salaam taxawe lim fi taxawe woon di al ulama ndax moom ci boppam moo ko wax al ulama warasatul anbiya boroom xam-xam yi ci seen bopp ñooy ñi nga xamante ne ñoo donn yonenti yi aleyhimu salaatu wassalaam ñooñu noonu ñu xam ñuy naka la te ñooñ du ñu ci kaw suuf di leeral li ñu a leeral raxma jahl liman jahl malgré réeru kuréer ñooñu nag bu suñu boroom defee nga xam ci kenn walla nga nekk ak moom dafa am ay teggin de ta paaka double tranchant la paaka ñaari boor la niñ ci mën a jëfandikoo ànd ak moom ci ay teggin mu jariñ la ba yi nga xamante ne du noon yépp nga man koo dog du taxaw sa kanam ak yoon wi nga ne gàllankoor yi nga xam ne baaxul yépp bakkan yooyu yépp ñàkkat jaamu yàlla ñàkkat topp sa bakkan yooyu yépp nga daggalee nag moom mu moom moom ko ci moom waaye nag beneen côté bi mooy lan gis nga boo respecté wul teggi ñi nga war a nekkee ak moom mooy yow yaay cor affaire bi dalay cor yow yaay aw waaw loolu la moo tax mu ne yéen gëm yàlla nag bu fi kenn duggati kër yonent yi aleyhi salaatu wasalaam kër soxnaam bi fu kenn dugganti lu dul ñu jox leen digal ilaa ta'amin ñu digal leen ne leen ñëw leen invité leen ci aw lekk boo xam ne ghayra naazirina ina nekku ngeen nag di xaar ak jotam bu leen togg ñu nduggi ndugg xam nga ko dugg moom mooy la muy togg pareewul moom surtout bu dee këru wolof la woo togg ganaar naa yàgg non bu leen fa toog di xaar déedéet bu leen xaar muy ñor di jot de heure ba heure bu ñoram di jot wala heure bi di jot non dafa to yéen xaar leen bañ woo leen ba ba ñu tàcc yi fii ba woo leen ngeen ñëw waaw voilà kon bu leen bu leen bu leen ko def mu ne heure bi jotagul dabu ngeen dab li woowuñ leen yëf yi ak ngeen ñëw déedéet walakin waaye ida du'itum buñ leen woowee nag fadxulu buñ leen nee na leen bienvenue ngeen ñëw dugg leen fa ida ta'imtum bu ngeen lekkee nag fantashiru na ngeen tasaaroo nga lii texte li muy wax mooy juste qissatu sayyidatu Zaynab bi am ama Seydina Anas wax nañu léegi ci xadiis yi ne ci saxiixayn yonent bi alayhi salaatu salaam dañ maa woo biñ tegee plat yi dama dem ne ma woowal nit ñi may woo di woo nit ñi di lekk di dem di lekk di dem ba amatuma ñu ma woo am ñoo xam ne nag ñetti ñoo xam ne bañ paree dañoo toog di waxtaan kon mu ne nag waaye bu leen buñ leen woowee na ngeen dugg bu ngeen lekkee fantashiru na ngeen tasaaroo bu ngeen lekkee mooy na ngeen dem wala mustanisi wala mustanisiina li xadiis bu leen fay nekk di ubbi nag ay waxtaan nekk ci ay waxtaan ubbi fay débat sulli fay débat di wéttali ko ay débat déedéet lekk ngeen ba pare jóg leen ngeen dem bu leen fi dugg laata ñu leen di woo bu leen toog di xaar palaa yi pare wala ak ak ak ak seem di xaar ak jotam déedéet xaar bañ woo leen bu leen woowee ngeen dugg def li tax ñu woo leen ngeen def ko bu ngeen paree ngeen raxasu jóg yal na leen yàlla fay te yokku fi xéewal ngeen dem seen yoon waaw bu fi kenn sulli benn débat nag waa temps yi gis nga carte biométrie yi CEDEAO yi ñuy wax gaa yi tiréan rek débat ba tëb ah mais yéen temps yéen a ngi suivre kii yi quoi actualité wala fait divers benn waay daal après ngeen commencé déedéet wala sax mooy yooyu daal bu ko fi kenn def waaw fantashiru fa ida ta'amtum bu ngeen lekkee fantashiru tasaaroo leen wala mustanisiina li xadiis waaw bu leen fa nekk di wéttali ay waxtaan ak i débat léegi mu ne ndax inna zaalikum gis ngeen loolu ngeen doon def walla suturaay suñu borom ku mu su ku mu ku mu sàngul mbalaanum sutura nga xawweeku sa sutura xawweeku ba faw ndax wax naa la ñii nii liñ def mooy dañ koo def te seen xel moo ci newuloon waaye waaye yonent bi alay suñu boroom tuddul tur tuddul tur dana rek inna zaalikum gis ngeen jëf joojee mooy lekk ba pare toog fi nag di ubbi débat ba yonent bi alay saam di wër fu nekk di wër fu nekk ci kër soxnaam yi ci néeg yi di leen nuyu ñu koy dekkel ba ñëwaat fekkaat leen fi ba demaat loolu kat loolu noonu kaana dafa nekk loo xam ne yu'zi nabiyya day lor yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa yastaxyi ko moom nag mu rus leen koo wax ndax kersa giñ la waxoon waaye nag moom du leen ko wax waaye man borom bi maa leen koy wax wallaahu kanta buur yàlla nag laa yastaxyi min al buur yàlla nag moom du amul kersa ci ci ci ci ci dëgg <laughs> mooy ne am ah, yu mooy makaarimul axlaaq yonent mi aleyhi salaatu salaam comme que mbirum boppam la voilà loolu la tamit pas ay nit ñuy déconné def lu noonu li def yu xaraam yow nga am habilité waxta te boo waxee ñu dégg la nga noppi naan damaa rus kooku rusoo de kooku rusoo te loolu génnewul ci ndax man ra amin ku munkaran ñépp ko xam yow loolu du rus yonent ma lay saa saam lii xam nga du loo du loo xam ne moom mbiram la mooy moom lañu gene mu daal di koy ngar dàjjoo xam lu asqaalil waraa daal di koy ngar dàjjoo garaawul moom man na koo man na koo muñ man na ko garaawul mais suñu boroom nag moom day tranché déedéet buur yàlla nag moom moo leen di wax bu ko fi kenn defati waaw wa idha sa'altumuhunna mata'an léegi sax à partir de léegi bu ngeen di euh, laajatee soxna yonent mi alayhi salaatu benn lu ngeen soxla ñëw di leen ko laaj luñ leen war a joxali di leen ko jox fas'aluhunna min wara'i hijab dee leen ko laaj ci ginnaaw kiiraay dee leen ko laaj ci ginnaaw kiiraay waaw ndax <coughs> zaalikum jëf jooju mooy di leen ko laaj fekk ñoom ñu nekk ci muuru mu am kiiraay seen digganteek ñoom atharu moo gën laab li qulubikum ci seen xol yi yéen jullit ñi allahu akbar wa qulubihinna ak ñoom soxna yonent mi alei saatu salaam looloo gën laab ci seen xol <laughs> xam nga ñan la doon waxal ñoom seydina abu bakar saxaaba yépp lay wax ñoom seydina omar uthman ali muaaz seydina muaaz dihya xalifa seydina abdal abbaas abdallah ibn abbaas seydina uthman uh, uh, ibn maz'un mooy ñépp la ci dugg ñépp ci dugg ñépp ñooñu la ne bu ngeen di laaj dara soxnaa yeneen mi alayhi salaatu salaam ngeen def ko ci ginnaaw kiiraay ndax loolu moo gën a laat ci seen xol ak ñoom seen xol ñoom sayyidatu Aïsha ñi looloo gën a laat seen xol ñoom sayyidatu Hafsa ñi ñoom sayyidatu Sawda ñoom sayyidatu Zaynab bint Huyay eh, naan Zaynab bint Huyay Zaynab bint Jahsh ak ñoom Safiya bint Huyay ñoom ñépp soxnaam yooyu yépp looloo gën a laab ñoom ci seen xol walla yi après nañ ci ñëw bu ñuy ñëw ci masala yi côté bii nii insha allah mu ne wamaa kaana lakum an mu ne taw masula warul ci yéen jullit mukk an tuzu di lor rasulallah ndawul yàlla li ndax loolu noonu def loolu di li ngeen def ci céet gi loolu lor ko lu tudd te nag warul ci benn jullit muy lor yonent bi alayhi salaatu salaam warul sax loolu mooy mooy moom dañ koo jëllale ndax gis nañ innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat di leen fitnaal lor kese ab jullit ci boppam kenn amul droit lor ab jullit éliminer waa kaw suuf ak gën a woyof ñi du lay jullit lor jullit fitnaal ko moo gën a garab waaw foofu moo tax <clears throat> rawatina nag ki nga xam ne mooy sangu ñépp kon warul ci yéen ngeen di lor rasulallah dawul yàlla wala an tankihu wala ngeen di warul ci yéen mukk ngeen di takk azwaajahu soxnaam yi ba'dahu min ba'di yi abadan bu génnee àddina amul kenn ci soxnaam yi koo xam ne ba faw koo xam ne moom yéen di ngeen ko takk loolu mooy lii leeraloon nañ ko ci suuratu ahzaab mooy yonent ma lay saar saam soxnaa bi bu génnee àddina sayyidatu Aisha bi bi bi euh, <coughs> yonent ma lay saar saam di génn àddina dix-huit ans la am xoolal xoolal jeune dix-huit ans tey am njegemaaru dix-huit ans mooy kooku kooku daanaka léegi sax ku say dix-huit ans ñu ne waa ji dafa teele sëy mais loolu moom mooy léegi mais mooy xoolal dix-huit ans ak ak yi mu dund yépp après waaye kenn amul droit takk ko ginnaaw boobu depuis boobu ndax lii voilà léegi inna dalikum mu ne gis ngeen nag loolu mooy def ci benn ci yii soit ngeen di lor yonente wala takk genn ci soxnaa ginnaaw moom kaana inda ma dafa nekk ca yàlla lu azima lu màgg màgg màgg lu rëy rëy rëy lu garaaw garaaw garaaw voilà kon loolu mooy aaya bi loolu lay tekki wax naa la nag après am na yeneen aaya boo xam ne nag moo ñuy yóbbu nag ci ginnaaw bi ñu tontoo kon biñ gisee li tax mu wàcc kon wax nañ la tontu nañu ci naan euh, muuraay aada naar la loolu waxukat kaddaabuun lañ waxu ñoo xamante ne ay explicateur kese lañu c'est de gens ñoo xam ne boo leen rombee booy seet narkat te jàppoo leen yow bul jàpp keneen kooku min bari explicateur moom bokk na ci ñi dàq expliquer mooy li muy wax dara la amu ci voilà te boo nee yow lu tax ngay wax lu ne ku ñemee taxaw ci fawqa ru'usin naas wala di ko wax yenn jigéen yi ngir bañ ñu muuru ndax yow du sa idéologie te tamit du loo bëgg mais nee leen man du ma la tontu man daal ma ne demal nga seet keneen mais nga gëmloo ay nit loolu ay jigéen loolu ba tax muuruwuñu yow na la leer ne seen bàkkaar yi ñu am yëpp yow di ci participer voilà nga naa leen ay aaday naar la xam nga noo loolu so so kooku kooku waxkat lu amul la ku ñemee taxaw nag di wax lu amul lu deme lu tollu noonu ñu ñemee taxaw lu raw ne la yow li nga wax demewul noonu waaw ci ay nag mooy demewul noonu voilà léegi kon xam naa tey dañuy yem noonu insha bii di ñëw ba léegi ci masalatul xijaab ginnaaw bi ñu gisee li tax mu wàcc gis aaya bi ak yeneen aay yi wax nañ la am na yu koy wax wax nañ siteel nañ la ci léegi yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika wa banatika wa nisaa'il naa yudniina alayhinna min jalabibihinna insha allah kon bii di ñëw ñu daal di àggale ci masala yooyu ba léegi ci masalatul xijaab kon mooy ñu gis est-ce que <coughs> ndigal lii moom dafa exclusive exclusive pour soxnaa yonent ma saat saam kese wala boog jullit ñépp ci lañ te loolu xaw nañ cee tontu léegi ci aaya boobu après ñu dugg ci léegi façon mais muuraay moom muur xar kanam ci la wala boo est-ce que jigéen gi xar kanam bi war naa mën naa feeñ awra la déet ak loxo yi ak yeneen yooyu insha allah kon dinañ ci gën a ñëw ci jotaay bii di ñëw insha allahu taala